a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciina ammaa ba'du fa yaquulu rabbu ta'aalaa fi suuratil ghaashiya kon ñu ñëw ci suuratul ghaashiya suñu boroom ne bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi ci turu ki nga xam ne mooy Allah arrahmaani te fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne hal ataaka xadiisul gaashiya hal ndax dikkalu la wala hal dëgg-dëgg sax dikkal na la xadiisul gaashiya ki nga xamante ne mooy nettali bés pénc muy bés bi nga xam ne bu ñëwee day muur ñépp amul kenn koo xam ne bu keroogee du ko laal de wujuhun bi keroogee nag yawma idin cay gis nga ay xar kanam yawma idin bu keroogee xaashi'atun dina nekk ñun jàq tiit aamilatun nga foog ne waaye yawmal qiyaam nee kii lu ko tiitloo mu ne aamilatun naasiba ndaka kat ca àddina joon na jëf-jëf ju bari nag naasiba ak sonn waaye fii ci àllaaxira bés bu ma ko dugalee fi mu war a dem muy taslaa dina dugg naaran safara haamiya boo xam ne guy lakk la mooy dina fa nekk di jang di jang di eh, di dang-dangeeg feer yiñ ko takk ak yooyu waaye ca àddina de doon na liggéey liggéey bu métti nag foo ko fekk mu ne amul temps loo ko wax mbiru yàlla mu ne non c'est que temps is money mooy fii temps bi xaalis la quoi affaire bi dangeen di xam ne fii dañoo war a dund ak yooyu mais yëfi yàlla dara am newu ci moom mu ne amilatun ak yi jëf ak yi jëf la woon de naasibat sonn tasla waaye bu ñëwee fii tey taslaa boo gisee xarka seen xarkanam yooyu jàq mooy ne tasla dina tugg naaran safara haamiya guy lakkee tusqa des na ko fa nandal min aynin ci bëtu ndox yoo xam ne aaniya jéggi nañu dayo ci tàng fa tàng yem foofu la ndox ya ñuy naan daal di daal di toll lahu laysa lahum ta'amun illa loolu mooy li ñuy naan mooy li gën a tàng ci loolu lañ leen di jox ñu naan laysa lahum ñeelu leen di foofa ca biir safara taamun lekk ñam mukk illaa ndere min dari'in xanaa mooy li nga xam ne daal lekk la goo xamante ne nii gu yées la gu bon nga xam ne fii ci àddina sax boo ko tegaloon xar yi wër ci mbedd yi ak ci àll bi di lekk buñ gisee gàncax googu duñ ko lekk ndax bon nga mu bon ak yàq gi muy yàq bu duggee seen biir xam nañ na da leen di faat waaye nag teewul waa safara mooy lu mel dinañ xam ne garab gi gii de noonu la mel gàncax gii de noonu la mel waaye amuñu amuñu choix mooy ne ci loolu la de moom la ñuy lekk laa nu gis nga garab bu bon googu nga xamante ne nii même njaay àll yi dañ koy moytu ak ak bàyyi ma yi ci àll bi yooyu mais ñoom moom lañuy lekk muy xool léegi buñ ko lekkee lu mu leen di jariñ mu ne laa yusminu du duufal du leen duufal de mooy duñ ci amee duñ ci màgge wala yughni min ju' te tamit du faj li nga xam ne mooy xiif woon ñuy lekk doo ko nga xam ne mooy way jomb ñaa jaamu ñi nga xam ne gëmuñu woon borom bi mu ne wujuhun am na nag boroomi xar kanam yoo xamante ne nii yawma idin bu korogee moom bi xaaxiya bés bu boobu nga xam ne day muur ñépp naima moom dañuy nekk ci xéewal de li sa'iha radiya lan moo tax ñoom ñu nekk ci xéewal nii mooy ndax li sa'iha ndax jëf jën doon jëf ci àddina de raadiya borom bi da koo gërëm mooy ne gërëm na la nga xam ne ca lañ newe woon mooy seeni xëyit seeni ngonto fii jannatin kon fii ci àddi fii ci àllaaxe fii àllaaxira nag bu ñu fi ñëwee kon fan lañuy dëkke mu ne fii jannatin ci ay alja ci ajjana yoo xam ne aaliya ju kawe kawe kawe laa tasma'u fiiha laaxiya laa tasma'u doo dégg ca biir aljana fiiha ca biir laaxiya waxi mboosóor doo ko fa dégg de fiiha am na ca biir aljana aynun bati ndox yoo xamante xamante ne nii jaariya ñoo fay daw wala mooy bëtu ndox ak bëtu soow bëtu lem bëtu sàngara comme nim mu ko leeralee ci sa ci suuratu sayyidina Muhammad wala suuratul fii fiiha am na ca biir aljana sururun ay lal yoo xamante ne nii ci wurus marfu'a yu kawe la wa akwaabu nag ay kopp yoo xam ne ngir naan la mawdu'a yu ñu teg fa bërëb ya ñuy naanee wa namaariqu masfuufa am na fa ay njegeñaay yoo xamante ne nii dañ leen a rangale ngir ñay tëdd ko nooflaay wasara bi yu mabsuusa ak ay tapi ay moquette yu nooy yoo xamante ne nii ay di dox nag nekk ci poussière bootut am utal ma aspirateur foo dëkk dëkke bale ti yondoo bale amut wasara bi yu mabsuusa ay tapi ay laltu ay ay ay yoo xamante ne nii moom lañuy ñuy lal ca biir aljana moo raw tapis rouge yi ñuy lalal président yeeg ñi ñu am solo ñu ci àddina bi afala yanzuruna mu ne moo yéeféer yii anaa duñu xool xooluk njàngat ilal ibili ñoom ñii waa Makka ñii di weddi ilal ibili ci nga xam ne mooy jëléem yi ñuy war saa su ne mu di ci tukkee kayfa ana naka xuliqat la ko borom bi daal di bindee waaye ñu nit nañu xool suñu façon war waayi rek naka la ko suñu borom daal di bindee ak fas yeeg ñoom jëléem yeeg yépp nañu xool rek naka la ko buur yàlla bindee ñu xam ne ki waaye ki bind lii du comodee kayfa wa ila samaa'i te ñoo xoolit asamaan lu leen tere ngay xool asamaan xooluk di yeewu di jàngat kayfa rufi'at ana na ko su la ko suñu boroom yëkkatee mu féete leen kaw te gisuñu keno bu koy téye wa ilal jibaal yi te lu leen teree xool ci montagnes yi kayfa nusibat naka la ko suñu boroom sampe ci kaw suuf si wa ilal ardi waaye nañu xool suuf si nga xam ne ci lañuy dox di ci ne kayfa sutihat naka la ko suñu boroom tàllale malgré dafa nekk kurar mooy dafa wër ku nekk booy dox ci kaw suuf doo yëg naan suuf si daa mel ni man damaa nekk ci pente di wàcc saa su di wadd mooy borom di tàllal googu mu ko tàllal ñoom xanaa duñu xool lool xool goo xam ne dinañ ci jàngee mu ne fa dhakkir fàttalekul fa dhakkir del tudd del fàttali nit ñi ndax innama anta mudhakkir yow sayyidina muhammad ak ñi tool jaar sa yoon kat mooy ñi nga xam ne ñooy donoy yonent yi te ñooy boroom xam-xam yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom kat ñoom fa dhakkir ñoom lenn mooy seen mission mooy anta mudhakkir ku nekk ci ñoom na xam ne moom kat fàttalikat la ndax kat mooy mbir mi mooy xamal nit ñi borom bi lool mooy seen mission lasta alayhim bi mu musaytir nekkoo koo xam ne lañ koo jël sëmbërtël ko seen kaw waaye yow fàttali leen rek bàyyi leen foofu rek illaa man tawalla wa kafara ndere ba mu des nag ki nga xamante ne nii moom ba nga koy fàttali dafa dummóoyu weddi kooku moom lan moo koy dal fa yu'adhibuhu allahu al-azaab al-akbar suñu borom de borom bi ne dinaa ko mbugal mbugal ma gën a mag mooy biñ doon wax ne ki weddi moom safara sami dem ak safara yee jullit bi bokkuñu kii mbugal mi gën a tar ku gëmul yàllaa koy am inna ilayna dëgg-dëgg ci ñun de moom la nekk falay fala mooy fala jëm iyaabahum seenu dellu amul kenn ko faatu ñu ne fu mu jëm ñu naan ilaa moom de feneen déedéet ku jëw rek ñu ne jébbal leen ko boroomam summa ginnaaw gi ba ñu leen